wa an masruqin radi allahu taala anhu annahu qaal daxalnaa ala abdillahi bni mas'uudin radi allahu anhu faqaal yaa ayyuha nnaas man alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul illaahu a'lam fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lam allahu a'lam qaala allahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al imaamu al-Haafidu an di tëj suñu buntu bi di chapitre trois cent un ñaari xadiis la woon benn bi gisoon nañ ko bii weesu ak laaya ba mu andi woon muy buntu bi di wax baabu nahyi ani takalluf buntu bi nga xam ne day wane tere guñu tere di toggoowoo di tegoo loo xamante ni amul benn maslaxa quoi ci wax wala ci jëf waaw di sonal sa bopp ci yoo xam ne vraiment la yusminu wala yughni min ju' <coughs> waaw amul maslaxa waaw waxoon nañ la ñaata biddiw a nekk ci asamaan si loolu gaayati takalluf waaw waaw sëriñ Euh, suuf si moom ñaati pepp si wu fi ne amul njariñ waaw laaj yooyu moom amul benn njariñ waaw dafa am laaj yoo xam ne c'est pour amuser la galerie quoi waaw wala boog ka koy laaj bu dee ne jàpp na ne laaj bu am solo la day wane moom état wam fa fa fa xelam tollu waaw sinon loolu du laaj bu am solo waaw du laaj boo xam ne bu am solo la. waaw wallahu <laughs> taala alam gisoon nañ hadith mille six cent cinquante cinq mu ne an Umar radiyallahu anhu annahu qaala nuhiina an at-takalluf allah tey nag ñu war a gis hadith mille six cent cinquante six mu ne an Masruuq muy jële ci taalibe saxaaba la tuddoon Masruuq waaw bi <coughs> Abu Aisha radiyallahu rahimahullah muxadram la fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais jotu koo gis muy Masruq ibnul Ajda'i waaw rahimahullah ñoon ñooy taalibey saxaaba yi ñoo ñoo ci gën a màgg mooy ñi nga xam ne ñoom jamono yeneen saa saa ñu gëmoon nañ ko sax waaw mais jotuñu ko gis ñenn ñi dañ doon ñëw di ko seet si ñëw ci yeneen saa salaam ñu si ñu ne leen hé yeneen saa tam denc nañ ko yaa trois jours enterré nañ ko yaa trois jours eh, non gaa yooyu moom yaa ngi imaginer loolu quoi ñooñu oh, hit bi nekk ci seen xol quoi yow yaa ngi imaginer xoolal dama lay jox exemple <coughs> may jóge France bon damay jox exemple quoi pour affaire bi rek ñu ñu jëli affaire bi ni mu ni mu grave ñu ne yeneen saa salaam mu nga Medina di dund foofu man ma jóge Sénégal wala lool eh yeneen saa salaam laay dem seeti mu ñëw ba agsi ñu ne ma yeneen saa salaam génn na àddina dem na ci seel bi yaa trois jours quoi yaa deux jours suul nañ ko sax denc nañ ko mais gis nga gis nga loolu dina dal quoi. yow mu lee ba ngay jógee bi nga nee ci yoon sa yoneen sa mu ngi doon dund ko yow yaa ngi naan waa bi kontaan bi kii bi boo àggee nga ñëw gisoo kuy Seydina Muhammad laa wax ñu naan la xabru bee de fan ko denc yaa trois jours quoi chet ñooy as- as- sunaabu xii looloo ko dal moom ci yoon wi lañ ko ñenn ñi moom ci yoon bi bi ñuy bi ñuy jógee seen dëkk ñëw ba ci yoon bi jege Medina lañ lañ dajeek ay nit ñu ne yeneen saa saam gaañu na non ku dundul loolu moom manoo koo xam quoi manoo imaginer bon yow li ngay yëg kooku yëg-yëg bi ñuy am <coughs> mais loolu sauf que comme liñ la waxoon fadlullahi la xam nga kooku bu ñëwoon ba gis yonent saa salaam gëm ko noonu génn àddina ci ngëm yàlla képp amul kenn ku yàlla bindati boo dul yonent doo saxaaba lu dul kookoo la gën <laughs> moo tax darajatu sax ah, suhba fadlullahi la yutihi man yasha ngëneelu yàlla la gu muy jox ku mu neex waaw ñoo ibnu xatal kàccoor yu mag ma manoon nañoo nekk saxaaba mais ñoo Abu Jahlin yées yi waaw mais ñi ñoom dañoo gëm ñëwoon quoi di ñëw ñu ñëw ñu ne yow saa su génn ànd démb la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ololo oh, <coughs> kon alhamdulillah ñooñu ci saxaaba yi taalibe saxaaba yi ñoo ci gën a màgg waaw te am na ci ñoom ñoo xam ne yeneen saa soxna doon bindante ñoom ay lettre yeneen saa soxna bind leen leen ñu koy fay ñu koy tontu te mosuñoo gis yeneen saa soxna kooku du saxaaba la hawla wala quwwata ah bindante yeneen saa soxna lettre nga koy bind lettre bu lay tontu di la ci te masoo nekk saxaaba waay allahu akbar <coughs> comme kan asama malikul xabasha ki nga xam ne mooy le Négus d'Égypte de de de d'Éthiopie d'Abyssinie moom dafa gëm yeneen saa saa waaye ma la bàyyi loolu yaay Maymunatu bint la non pas yaay Maymuna yaay ummu ummu kii mooy doomu Abu Sufyaan bi euh, nu mu tudd bi Ramla bint Abi Sufyaan ummu Habiba mais an-Najaasi le Négus moo joxe can gi canu yoneen saa salaam dot bi dot bi yoneen saa salaam waroon a joxe la négus moo ko joxe moo ko joxeel yoneen saa salaam te kooku du saxaaba <laughs> subhaanallah <laughs> la hawla eskay allah allah non moo tax loolu ngëneelu yàlla la quoi nekk saxaaba du dangaa juddu wala sa bàyyee diw déedéet yàllaa leen tànn rek comme li ibn Mas'ud nii indi la xadiis wax inna allaha axtaara ashaaba muhammadin yawma axtaara nabiyya sallallahu alayhi mu ne borom bi daa tànn àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tànnee yonent sallallahu alayhi la tànn ni ñi ñooy ànd ak moom daa xool ñi gën a sell xool ci nit ginnaaw yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ragal yàlla mu tànn leen boole leen ak moom allahu akbar salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu anhum ajma'in mu ne taalibi saxaaba moom bi muy bi yoneen saa saa di moom mu ngi dund moom neelu saxaaba kon waan masruqin mu ngi jële ci masruq radiyallahu anhu qaala nee na daxalnaa ala Abdillah ibn Mas'ud mu ne dañoo dugg ci suñu sëriñ bi Abdullah ibn Mas'ud ah Kuufa lañ ñëwoon fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi man alima shay'an képp ku xam dara falyaqul bi na ko na ci na wax li mu xam kenn terewul ki xam mu wax li mu xam waaw alhamdulillah kenn terewul ki xam mu wax li mu xam. ku xam dara na nga wax li nga xam waman lam ya'lam ku xamul nag fal yaqul na wax allahu a'lam ku xamul buñ la laajee wala yow ci sa bopp lenn taxaw xamoo mais ah allahu yàlla de a'lam mooy ki xam waaw fa inna la min al ilmi ndax bokk na ci xam-xam an yaqula camse di wax li ma laa ya'lam li nga xam ne xamu ko mu am umbre wàcce boppam te xam ne lii la li mu xamul mu ne allahu aalam yàlla mooy ki xam loolu dafa bokk ci xam-xam bu fànn xam-xam bu rëy la mooy xam xàmmee ràññee li nga xam ak li nga xamul ba moo tax imaamu Maalik doon wax naan ak wax jur siiw nisful ilmi laa adri xaaju xam-xam mooy xaw ma parce que mooy xam ràññee la délimitation de ce que je sais entre ce loolu xam-xam bu am solo la parce que daf lay may nga bañ a tàbbi ci ay giraawaali ak di dugg sujet yoo maîtriser wul ak di jii ma asaaloo ak euh, vagabondé wu ci ay vi ay ay sujet yoo xam ne kii pesa complètement waaw yow da xam sa limite quoi te bokk na ci personnalité bi ak li koy nga xam ne ràññee ne ci borom xam-xam la mooy day xam ay limitam waaw li mu xam dina ci wax waaye boo ko dëree dugal fu mu xamul day day freiner de toutes les wax yow lépp lu mu am day freiner ne la ah loolu nag laaj leen ko ñu ko xam man xaw ma allahu aalam voilà mu ne kon daa bokk fa inna min al ilmi bokk na ci xam-xam an yaqula nit ki di wax li ma la ya'lam li nga xam ne xamul góor ak jigéen a ci am allahu a'lam yàlla de mooy ki xam mu ne qaala allahu ta'ala li nabiyyi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yëgul wax na yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul waxal te mooy aay bi gisoon bii wees li ñu ubbe bunt bi qul ma as'alukum waxal yow yonent saa sallam ne ma as'alukum ne laaju ma leen alayhi ci lii ma leen di woo muy diine ji min ajrin waxuma kenn bala ngaa nekk jullit tu vas payer non passer à la caisse pour être jullit amul non Allahu laajuma leen ci dërëm wamaa ana te déeg man bokkuma minal mutakallifiin ñi yenn seen bopp loo xam ne kenn yenu leen ko di wax wala di jëf loo xam ne kenn wax loolu leen ko te concerné wu leen te nekk loo xam ne am na maslax waaw kon mu ne rawaahu soloona xadis bi al Buxaari al imaamu Abul Xusayni Muslim no al Buxaari mooy Abu Abdillah <laughs> al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa rahima léegi xadis bi da ne moom moo ko solo mais pourtant xadis muttafaqun alayhi la de mooy comme xadisu keroog bi rek. Hmm? bi nga xam ne xabtul ina wa awki usiqa wa aghliqul abwaab wa atfi'u siraaja fa inna shaytaana la yahullu siqaa wala yaftahu baaban wala yakshifu inaa banam jeex hadis boobu dana woon rawahu muslim mana la hadis bi muttafaqun alayhi imaamul Buxaari ci boppam solo na ko rahmatullahi alayhima bi itam c'est pareil al imaamu Abul Husayn de solo na ko mais imaam Muslim parce que en général bu dee mattafaqa alayhi shaykhaan hadith boo xam ne ñoom ñaar dañ cee dëpp solo dañ koy wax mais amaana bii dafa rëcc imaamul Nawawi rahimahullahu taala moo tax euh, mu wax rek ci imaamul Bukhari rahimahullah léegi laaj bi mooy kon xam nañ kon keneen koo solo na ko imaam Muslim ñu ne seen sëriñ ñoom ñaar. di al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Baghdadi rahimahullahu taala <laughs> ah si waxoon naa ko temps yii non la imaam Ahmad Baghdadi la ah Baghdad la dëkkoon ah ah <laughs> moom solo na ko radiyallahu anhu di imaamu ahlu sunnati wal jamaa naka noonu taalibe ñaar ñële di imaamul Bukhari ak imaam Muslim seen taalibe bi di imaam at-Tirmidhi. rahmatullahi ala al-jamii ñoom ñoo ko solo al-imaam al-Buxaari rahimahullahu taala moom nag da ko indi ci fu bari waaw indi na ko kitaabu tafsir suuratu Haamiim ad-Duxaan baabu qawlihi rabbana kshif anna al-azaaba inna mu'minuun waaye indi na ko kitaabul istisqaa baabu du'aa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw ij'alha alayhim ka sinni Yuusuf mooy beneen saa sam di ñaan ci kaw Quraysh waaw te maral ga dal leen nag ñu daal nara al ko waaw indi na ko foofu ak tamit kitaabu istisqa beneen ba ida ida stashfa al mushrikuuna bil muslimiin inda al qahth ak suuratu <coughs> kitaab tafsiir suuratu Yuusuf ak suuratu alif laam ghulibatir ruum foofu it indi na ko ak suuratu Saad comme bi nga xam ne laaya bee fa la ne te jeexital ba bañ gisoon bee wees muy aaya quatre-vingt-six bi qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al mutakallifin indi na ko fu bari léegi kanta léegi kon ñu gis benn rek mooy kitaabu at-tafsir suuratu Haamim ad-Duxaan mu ne qaala mu ne haddathana Yahya mu ne nettali Yahya gis nga muy kii mooy Yahya ibn Muusaa bokkul ak Yahya ibn Yahya kii imaamul Buxaari ma Yahya ibn Muusa mais Yahya ibn Yahya an-Naysaburi sëriñam la ah. waaw ay ay ay xadiisam mu ngi ci Sahih bi imaamul Buxaari di jële ci moom waaw rahmatullah alayhi ku nii nag kii du moom kii Yahya ibn Muusa al-Haddaaniyu Abu Zakariya al-Balkhi as-Sakhtiyaaniyu al-Kuufiyu al-asl rahimahullah génn àddina la 239 am na wuute fële ca Balkh rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Waki' mu nekk ñu nekk mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Ali ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as moo tax ñu am ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullah waxoon nañ la ci yoonu Makka bi la génn àddina gane àddina 127 génn àddina 186 rahmatullahi alayhi an al-A'mash mu jëla ko ci sëriñ daal A'mash di Sulaymaan ibnu Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl gane àddina 61 génn àddina 145 am na nag ñu ne la 60 même ci faatoom am na wuute wallahu ta'ala a'lam amma Abi Duha moom al-A'mash rahimahullah jëlee ku naan Abu Duha di Muslim ibn Subayh al-Hamdani Abu Duha la siiwe woon al-Kufi rahimahullah ni na Qurashi la mawlahum al-Attar rahimahullah génn àddina la cent am na nag ñu ne quatre-vingt-deux loolu lu yéeme la wallahu taala alam an masruqin mu jëlu ko ci masruq ibn al-ajda'i hmm? abdurrahman al-hamadani al-wadi'i abu aishata al-kufiyu rahimahullah am na nag ñu wax leneen tamit ñu ko askanale masruq ibn al-ajda' hmm? ibn malik ibn umayya ala allahu taala alam moom wax nañ ay mbiram sànq muxadram la mooy fekk na jamono yeneen saa salaam mais mosu koo gis génn àddina la soixante am na nag ñu ne soixante trois am ñu ne soixante treize ah wallaahu fële ca waasit àddina nekkoon ku yéeme yàlla bu plein radiyallahu anhu xaala mu ne daxaltu fii nii la ko ne daxaltu bii moo gën a yaatu hadis bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi indi alhamdulilah imaamul Buxaari indi na ko ci version yu bari ak yoo xam ne dafa gën a gàtt sax li imaamul Buxaari imaam An-Nawawi indi fi Masruq dane daxaltu ala Abdillah damaa dugg ci Abdillah ibn Mas'ud fa qaala mu ne inna min am na riwaay yoo xam ne dane moom daa am ku mu dégg daa am benn waay bu dégg muy wax ci wàllu duxaan quoi mooy saxaar soos nga xam ne moom dane nag loolu bu yawmal qiyaam bi yegesi la léegi nag ñu tiit daal di ñëw wax ko Abdallah ibn Mas'ud fekk mu jóg nag toogaan defarwaat bu baax eh, daal di wax lii loolu am na riwaay yu leeral lool mais inna min al-ilmi bokk na ci xam-xam am taqula nit ki yow ngay wax lima laa taalam li nga xamul allahu aalam yàlla mooy ki xam inna allaha dëgg-dëgg yàlla de qaala tabaraka wa wax na li nabii sallallahu alayhi wax na yeneen tam sallallahu alayhi qul ma asalukum alayhi min ajrin wa ma ana waaw waxal ne laajuma leen ci lislaam gi dërëm pay payoor te bokkuma ñi nga xam ne ñooy gardaaj joolu leen yàlla tegut lu mu leen santu mu ne ibnu Mas'ud ne inna Qurayshan léegi muy leeral noon na la dem mu ne inna Qurayshan mu ne Quraysh pour wax leen ne kële di wax duxaan ne bu àddina bi tukki la loolu suuratu duxaan loolu lay wax du loolu <laughs> ndax inna quraysan kaay ma wax leen man ibn mas'ud inna quraysan ñi nga xam ne ñoo quraysh mu ne inna quraysan waa quraysh mooy la mooy habitant u Makka yi ñi nga xam ne ñoo weddiloon yàlla ñoom Abu Sufyaan ak gaa yooyu lamma ghalabu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wastansaw alayhi mooy bi nga xam ne ci lañ notti bañ koo nangul loolu la moo tax ba am ne ba am na riwaay xam dana dañ koo bañaloon bañ ko bañ ko wanee gannaaw bañ koo faale ci li leen li ko yàlla jox yiw gi mu leen di woowe wastansaw alayhi ñu mooy borom bi tabaaraka wa taala ba pare di jàppalante ci kaw noonu xaala waaw moo tax yenn waaye dane bañ ko wanee gannaaw wooteem gi waaw yenn saa saa ne allahumma a'inni alayhim bi sab'in ka sab'i yuusufa ne borom bi tabaaraka wa taala yàlla nag ma jàppalee ci seen kaw juróom ñaari at yu tar comme yu yuusufa doon wax ca saaram ba waaw Allahu akbar loolu laa lay ñaan borom bi tabaraka wa taala euh, nga nga nga nga tegal ma ko waa Quraysh waaw mooy yoo xam ne yu tar yoo xamante ne moo leen di dawa bu ko defee amaana dinañu dellu waaw Allahu akbar <laughs> waaw mooy buur ba doon wax naan inni wa qaala almaliku inni ara sab'a baqaratin simaani ya'kuluhunna sab'un 'ijaaf wa sab'a sumbulaatin khudrin wa ukhra yaabisaat yaa ayyuhal mala'u uftuunii fii ru'yaaya in kuntum lir-ru'yaa ta'buruun mooy loolu ba Seydina Yuusuf nag doon alayhi salaam doon doon doon doon doon doon nettali gént ga nag leen ko firil waaw bim naan tazra'uuna mu ne qaala tazra'uuna sab'a siniina daaban famaa hasadtum fadharuuhu fii sumbulihi fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun yaqulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun léegi loolu wax waaw waaw summa ya'ti min ba'di dhalika 'aamun fihi yughathu an-naasu wa fihi ya'sirun mooy jëndam ko ba mu leen mooy juróom-ñaari at yu tar yi nga xam ne mooy dal Égypte ak ñi ko wër nga xamante ni mooy sabon shidaadul nga xam ne day tax lépp lu ngeen yaxanaloon amangasiné woon defoon ko ci grenier yi ci sàq yeeg yooyu ak lépp lu ngeen yaxanaloon ci wàllu alal ak dund lépp la naan fuuf waaw yàqul na maa qaddamtum lahunna ba mu des ñu tuuti wóor na bu dee suñu xeetu <laughs> ministre ministre de l'économie yu cuune yu bari yu ñu fi am wóor na bu dee ñenn ñu mel ni ñoom la ñoo gérer dëkk bi ñoo ko nar a gérer dëkk bi day këlbite waaw moo tax suy naa Yuusuf ne <laughs> laaj laaj laaj laaj poste ba nag ne kon jox ma lii ma gérer ko waaw ci loo xam ne loolu taxu ñoo jóg kon mooy mooy at juróom-ñaari at yu tar loolu daloon leen loolu nag la yoneen saa saa ne borom bi maa ngi lay ñaan nga dimbalee ma lool mooy tegal lu mel noonu waa Quraysh a'inni alayhim bi sab'in ka sab'i Yuusuf waaw waaw moo tax ka sini Yuusuf comme sinina waaw sinin mooy at yoo xam dafa tar day wër ñëwaat mbir mi tar quoi fa axadathum sanatun waaw borom bi nangu ñaanu yeneen saa salaam waa Quraysh nag ab bekkoor bu daal di leen dal akalu fiha al-izam dem nañ ba amatul luñ lekk li ñenn ay yax mooy yax yi ngay jël yaxu ganaar yeeg yaxu yàpp yeeg gëléem yi dañ koy yëy wala tag ko di xool ca biir ndax yuq gi am na lu des <laughs> wala mayta wala dañuy gis ay médd sax loo xam dafa diyee ba ne fan mbaam mu naa ba ñurax waaw gaa yi ñëw sawaay di ko lekk minal jahli ndax coono gu tar ak mettit yu taru leen dal hatta ja'ala ahaduhum ahaduhum ba kenn ci ñoom yaraamaa baynahu wa bayna as-samaa ka hay'ati ad-duxaan dañoo xiifoon ba xiifoon ba kenn léeg day toog wala mu tëdd day xiif doo am lu mu lekk ba bu xoolee digganteem ak asamaan si day mel ni loo xam ne ci jenneer la du réalité mais day mel ni ku gis saxaar waaw li leen xiif yi wóor na ñun xamuñu yooyu waaw moo tax toog di jooytu rek lañ man <laughs> waaye yi ñi xam xiif dëgg-dëgg nga xam ne dañ leen di gis nii ñu wane leen ci télé yow premièrement boo leen xoolee yax yi ngay njëkk a gis faar yi mais nit koo xam ne boo ko gisee yaxu yaxu kii yi ngay gis bët yi paxu bët yi mais bët yi dafa mel ni benn squelette ah squelette bu ñu teg jël yaramu doomu aadama daal di ko ciy muur yow dafa mel ni nit ku mel noonu ngay gis ñu waa Biafra yooyu pour nga am benn idée kese ñi daloon côté Nigéria noonu foofu ci année quatre-vingt-quatre yi <laughs> mooy ñoo xamante ni nii mooy ñooñu ñoo xam xiif mais ñun moom bu ñuy wax ñu naan loolu xamuñ sax lu baat yi tekki quoi Quraysh nag dañoo sonnoona sonnoona ah. ba buñ toogee xool seen digganteeg asamaan si dañuy yaakaar ne ab saxaar la dëkk du saxaar dara waaw moo tax mu ne <laughs> waaw bu ko defee ka hay'ati duxaan diggante moom la muy xool ak asanaan si mel ni euh, ab niir la minal ju'i kat dara waralu ko lu du xiif xaalu nag ci lañu ñu waxe nag ñëw ci yeneen saa salaam ah, ah, riwaay bi leeralul kan moo ñëw Abu Sufyaan la wala <laughs> bu ne Abu Sufyaan <laughs> Abu Abu Sufyaan muy waalidu Muawiya xaalu <laughs> rabbana kshif anna al-azaaba inna mu'minuun ay way borom bi yàlla nag nga wul ñil waay mbugal mi ñun dinañu gëm gëm nañ léegi waaw xam nga ku bëgg dee wéqu ñoo doon bañ diine mais bañ demee ba xam ne mbiri tar mooy nit lool la na même bato yi gaal yi bu yoneen borom bi nee na bu ma leen dimbalee bu ne ba géej gi sàmbaraa <laughs> dóor ay douze bato ngay waaj këpp tël tël tël affaire yi di leen mbéj vague yi gaa yi tiit daawullaha muxlisiina lahu diin yàlla la ñuy wooseel law ko waaye la najjaahum ilal barr bu leen dimbalee muccal leen ba indi leen ci terre ferme ci saa sañu commencé du mooy di ko moy wal iyaadu billaah loolu mooy nit waaw mais ak ñàkk jom la tudd te kat yitte dina ko yóbbuwaat mu wëjëlaat gaal googee wala bato boobee wala avion boobee tànge ba mu tiit ku nekk di ñaan lu mu man léegi bi wàccee terre ferme nag di moyaat yàlla te mañ doon woo doon ko sellal ba ba ba ba jéye am waaw loolu mooy ñàkk jom wala iyaazu billah <laughs> léegi nag ñoom ñu ne qaalu waa Quraysh ne bi leen lii dalee nag rabbana ay suñu borom yoneen saa saa nit ñu wax ko ikshifan al azab ay waaye ñu ngi lay ñaan nga wuññil ñu mbugal na inna mu'minun gëm nañ fa qiila lahu hmm? léegi nag ñu ne leen inna kashafna anhum in in kashafna anhum aadu ñu leen yéen yeneen saa salaam xamal leen ne yéen de toute façon bu leen yàlla wuññilee mbir mi mbugal mi dangeen di delluwaat ci seen kéefër gi gaa yi bon xaw Abu Sufyan ne woon ñaan moom mi wootee euh, kii euh, silatul rahim jokku mbokk ak yooyu sa mbokk yi ñaanalal Mudar waay waaw waa Mudar a ngi xam nga Mudar mooy seen maam ci maamu yeneen saa salaam la bokk waaye ñaanalal Mudar yeneen saa salaam sa mbokk yow yaay woote jokku mbokk te yow lii nga ñaan ba dal ni sa mbokk yay faatu rek yeneen saa salaam fa daa rabbahu mu ñaan boroom fa kashafa anhum borom bi daal di leen nangu ñaanam tabaaraka wa daal di leen wuññil bekkoor ba mu deñ fa aadu waaye mo naka la mbir yi doxaat ñu ne seen yàlla yi leen si Hubal waaw grâce à Hubal Hubalul azim Manaata ak Isaaf ak i Naayil ñooñ ñu ne ñoom la quoi kàcc kat yi ma ngi doon fa ñu delluwaat fantaqama allahu minhum yawma badr borom bi daal di leen mbugal ndax seen jëf jooju ñu delluwaat keroog badar mu ne fa daalika looloo tax qawluhu mooy wax ja borom bi wax ta'ala ca saar ba fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi duxaanin mubiin mu ne moom lay wax ci suuratu duxaan noonu allahu akbar naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam fartaqib moo yéeféeru Quraysh yi xaare leen rek waaw yawma tati sama bés bi nga xam ne ci la asamaan fii dikke bi duxaanim mubiin waaw dikke li nga xam ne mooy duxaan duxaan mooy mooy fumée boo xam ne bu leer la mooy ñoom la leen daloon waaw nee na ilaa qawlihi jalla zikru borom bi continuer aaya yooyu ba ni nga xam ne moom mi nga xam ne moo màgg ak tet ak ak ak ak tuddam inna muntaqimun voilà mu ngi noonee parce que moom la doon wax ci aaya diis na aaya yi la doon wax Ibn Mas'ud ne aaya yi la wax moo ci gàttal dane fartaqib xaare leen tuuti yawma ta'ti mooy bi yeneen saa sam ñaanee borom bi na ko may leen tuuti rek nangu ñaan bi ma bis mi nga xam kaati lay dikkee sama wa samaan si bi duxaanin ci li nga xamante ne mooy ab busi mooy mooy ab niir non mooy ab ab ab saxaar mu biinin bu leer nañ yaxsha naasa bu keroogee de dina muur ñoom ñi xiifal géeg maral gi dal ada te ñoom ci seen bokkut nañ xam ne ne lii ada bun lii de mbugal la alimun bu tara tara tar rabbana bu ko defee nag dinañ ñëwaat ci yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam naan na rabbana ya way way ñaanal ñu seen borom te ñoom itam ñuy ñaanit li ñu man rabbana akshif anna al-adhab ay way borom bi yal nañu wuññil mbugal mi inna mu'minun ñun de nekk nañ ñoo xam ne dañuy gëm suñu borom ne anna lahumu dhikra mais ñii nan la ñuy gëme ah waqat dëgg-dëgg jaahum dikkal na leen rasulu ndam ndaw alayhi salatu wassalam mubiin bu leera leer summa ginnaaw gi tawallaw gëmuñu ko ñu du mooyu ko tawallaw anhu ñu du mooyu ko wa qaalu ñu ne muallamun ab jàngal ku ñu jàngal la quoi dara lii mu fi wax yëpp daa am benn booy bu koy jàngal ah. <laughs> wala jinne yeeg xeet yooyu koy jàngal majnun ba pare dafa dof il est ñu ne leen saa salaam c'est un possédé dof la wal iyaadu billah borom bi ne inna kaashiful bi comme que ñoo ñaan mais léegi dinañ dellu dinañ dinañ niti jaamu yàlla hein borom bi xamoon na ci ñoom ne dañuy expliquer waaw xamoon na nit ñi dañuy nar waaye <laughs> mu ne inna kaashiful adabi ñun de dinañu wuññi burugal mi qalilan lu néew a néew innakum aa'idun waaye nu ngeen def di ngeen delluwaat ci seen kéeféer waaw moom laa noonu dafa nit ñoo xam ne en fait àjjana wu ci ñoom gis nga yéeféer yi yàlla xam ne ñoom du ñu mës a gëm boroom bi xam ne ni ñii buñ ñëwoon yowmal qiyaam ñu dugal leen àjjana foofu foofu du seen kër ci mooy yàlla lañuy dëkk parce que ñoom xamuñ lu neex mooy buy neex ñuy mooy yàlla buy naqar ñu dellu ci yàlla waaw loolu nag mooy ma yiis mooy jikko gi ne yiis ma voilà moo tax mu ne xam naa ne di ngeen delluwaat innakum a'idun yow ma bis mi nga xamante ne nii lay xew mooy bu ngeen delloo buggal bi ma leen di dag mooy naptisu lañ leen di jàpp al batshata jàpp gu al kubra gu targakata rëy waaw inna muntaqimun ba keroogee dinañ leen mbugal mbugal mu tar ndax sababu alhamdulillah mbonte yi ngeen nekk léegi voilà léegi euh, bon yeneen riwaay yi wax naa la ñoom ñoo ñëw yooyu leeral nañ ne Abu Sufyan moo ñëw waaw <laughs> waaw kii ne kii ne euh, moo tax kii ne am na yenn riwaay imaam Ibn Mas'ud dane euh, dane fa jaa Abu Sufyan dikkal yoleen saa salaam ne ko abu ne ko yoleen saa salaam waaye Muhammad yow tamit <laughs> wala mooy boo jëlee kii kitaabul istisqa baabu no an nabi sallallahu alayhi alayhim sinina ka sinni yusuf foofu masruq ne kunna inda abdillah fa qaala inna ra'a min an-nas bam gisee nit wan ko gannaaw wuyu wuñ lii ko yàlla yónne qaala allahumma sam'un ka sam'i yusuf defal ma ko ay at yu tar ñe juróom-ñaari at yu miti comme la daloon waa kër waa ñu yusufa salaam seydinaa doon doon axadathum mu dal leen sanatun xassat kulla shay boo xam daa ñëw faagaagal istasal mooy xassal lépp luñ dencoon doon ko am économie lépp la jeexal xatta akalul juluud ba ni ñuy lekkee li nga xam ne mooy der yi wal maytata ak ak li nga xam midd yi wal jeex ak cadavre yi yi nga xam ne midd waaw wa yanzura ahaduhum kenn ci ñoom da doon xool ila sama fa yara duxaan minal juu moom bu xoolee di asamaan si ab biir lay ab ab lay gis ndax li ko waral mooy xiif mu ne fa ataahu abu sufyan fa qaala ya muhammad innaka ta'muru bi ta'ati wa bi silati rahim wa inna qawmaka qad halaku fad'u abu sufyan paa yooyu paa bi ne niñ doon waxee rek daa neex quoi abu sufyan daal di koy dikkal ne ya muhammad nu ko muhammad mais yow de yaay digle topp yàlla ak ak jokk mbokk wa inna qawmaka te say ñoñ de qad halaku ñu ngi aw ko ah yeneen saa yow Muhammad moom moom gëmu ko woon sax mais li paradoxe bi xam nañ ne yeneen saa salaam moo leen ñaan yàlla moo leen ñaan yàlla ñaan yàlla teg leen lii xam nañ ni ñoom ñoo la gën xam ne Quraysh ñoo la gën a xam ne Muhammadun sadiq alayhi salaatu wa salaam te di lépp lu mu ne ndax dëgg la.